وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي rahimahullah muy ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu chapitre bii di chapitre deux cent di wax ci ngëneelu xam-xam muy baabu fadlil ilmi bunt bi nga xam ne mooy wax ngëneelu li nga xamante ne mooy xam-xam ci suñu jotaay bii ñu génn nag xadiis biñ mu jowoon gis moo doon mille trois cent quatre-vingts mu ne woon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ballighuu anni walaw aaya bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ni ñu ko waxe woon ñu war a gis beneen xadis boo xam ne moo ci tegu muy xadis mille trois cent quatre-vingt-un mu ne wa an abi hurayra bi mu ngi koy jële ci saydina mawlana abu hurayra hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu wa ardah anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena wa man salaka te képp ku sóobu tariqan aw yoon yaltamisu di ci làmb ngir am fiihi ca yoon woowee ilman xam-xam sahala allahu borom bi dina ko yombal lahu ñeel ko tariqan yoon ilal janna bu koy yóbbu biir aljana mu ne xadis boobu rawahu solo woon ko muslim al imaamu abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi bi nag romboon nañu gisoon ko gisoon nañ ko fi ñaari yoon waaw gisoon nañu ko fi Euh, hadith deux cent cinq ak mille vingt trois hadith biñ ko jëkkee gis te mooy hadith numéro trente six ci al arba'un an-nawawiyya yi deux cent quarante mu noon chapitre vingt neuf baabu qadaa'i hawaa'ijil muslimiin parce que hadith bi lu gudd lay wax imaam da cee dagg fii li nga xam ne moo am lëkkaale ak suñu bunt bi mooy li approprié ak bunt bi ni mu ko ni mu ko tuddee di wax ci ngëneelu xam-xam moo tax mo ne wa man salaka gis nga nga xam ne du foofu la tàmbalee dane wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal wa man te ke mooy kon ta képp koo xam ne sóobu na aw yoon mooy kon am na lu mu doon njëkk a wax ñu ngi ko gisoon kon deux cent quarante cinq fële gënoon a yaatu mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal man naffasa an mu'minin kurba min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abd ma kana al-abdu fi awni akhihi wa man salaka tariqan duura ñëw yaltamisu fihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ila al-janna wa majtama qawmun fi baytin min buyuti llahi ta'ala yatluuna kitaaballah kitaaballahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat alayhim as-sakiinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaa'ikatu wa dhakarahum allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu allah hadiis boobu foofu la ñëwoon foofu la ginoon a yaatoo gis nga li ñu ci soxal mooy waman salaka tariqan foofu la ko indi te moo tax mille vingt-trois bañ koy gis be mooy côté bi mu naan ñu ay wamajtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluuna kitaba allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaa'ika wa dhakarahum allah fi man 'indahu lool kese la indi woon foofu voilà muy chapitre cent quatre-vingt-quatre baabu istihbaabi al-ijtimaa'i ala al-qiraa'a foofu euh, nii la woon lool côté boobu la ci doon fii nag mu indi côté bii nga xam ne mooy wax ci wàllu comme bu njëkk moom daan di woon lépp di wax ci wàllu ngëneelu sàkku xam-xam mooy képp ko xam ne yaa ngi ciw yoon kon lépp lees ci waroon a waxoon nañ ko ci xadiisu deux cent quarante cinq bañ ko gisee foofale walillahi alhamdu wal minna chapitre vingt neuf da nga fay dellu kon yaa vay léegi nag lépp xanaa luñ ci waroon a kon gisoon nañ ko lëkkaale bi xanaa mooy ngëneelu euh, bunt bii di wax ci ngëneelu xam-xam mooy kon képp koo xam ne yaa ngi ci xam-xam yaa ngi ci yoonu xam-xamu diine kooku na la leer ne ah yow de yaa ngi aw yoon nga sóobu ba nga sóoboo di sàkku xam-xam mooy yoonu àjjana la yoonu àjjana la mooy yaa ngi sóobu yoonu àjjana la kon yoonu xam-xam surtout ak xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu diine surtout booboo dina tax ñuy wax a ah, ak di al al ilmu shar'i bi nga xam ne mooy tax li gën a màgg li tax yàlla bind la nga ci ne nga nekk xam noo koy defe yoon woowu képp ku ci nekk na la leer ne yaa ngi ci yoon woo xam ne mooy yoonu àjjana la moo tax mu ne waman salaka tariqan képp koo xam ne soobu na aw yoon yaltamisu fiihi ilma di fa sàkku di fa ngir am xam-xam ah sahalallahu borom bi de dina ko woyofal lahu ñeel ko tariqan aw yoon ah, ilal janna woo xam ne moo koy dugal fi nga xam ne mooy hal kon nag ah, ay way fadlul ilmi ay yaa talabatul ilmi hani an ay way bienvenue ñeel leen ci lii nga xamante ni nii moom la yonent bi saa saa wax bépp weñ so woo ci fekk da yoon yoonu yàllaa mel noonu waaw lépp loo xamante ni day niroog ak tar-tar wala daa bëgg comprendre dara mu xaw a të bëgg a mokkal yenn mu xaw a të waaw léeg-léeg affaire yi xaw a kii yooyu yépp daa fekk yaa ngi ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàllaa demee noonee waaw yoonu yàlla moom moo demee noone te mooy yoonu njub mooy yoonu xam-xam kon allahu akbar al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci beneen xadis muy xadis mille trois cent quatre-vingt-deux mu ne wa anhu aydan radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man da'aa ilaa hudan kaana lahu minal ajri mithlu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min ujuurihim shay'an rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz mu indi beneen xadis boo xam ne moom itam jotoon nañ ko gis comme niñ ko yëgle woon bi ñuy tëj jotaay bi ci suñ jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu wa anhu bi mu ngi koy jëlee ci sahaaba mu jëloon xadis bi léegi muy sayyidina mawlana ad-dawsi abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba léegi anna rasulallahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala na man daa képp ku woote jëme ilaa hudan ci njub waaw kaana lahu dina ko ñeel minal ajri ci payoor mislu lu mel ni ujuuri payook payooruy man ña nga xam ne tabi'ahu waaw ña ko topp ca njub googee ca leer googee laa yanqusu du wàññi daalika loolee min ujurihim ci seen pay mooy la fait yàlla fay ñële ba pare moom jox ko ci yoolu ñooñu mooy jox ko yool ndax ña ko ci topp loolu du waral ak wàññeeku ca yoolu nekkul day wàññil ña ko topp ngir jox ko déedéet ñoom dañuy matal sëkk waaye mu jox ko waaw laa yankusu du wàññi daalika daalika ci loole min ujurihim ci seeni payoor an dara wala an dara mu ne rawahu solo na ko muslimun al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullah loolu hadis bi tamit gisoon nañ ko cent quatorze lañu ko gise woon muy chapitre vingt baabun fi dalalati ala al xayri wa du'aa'i ila ila aw dalala voilà loolu fa lañ ko gise woon euh, euh, te imaamu Nawawi rahimahullah introduction bi ci téereem bii di Riyaad bi tamit tuddoon na ko voilà bi muy wax yi nga xam ne ñoo ko poussé eh, ngir mu daal di tudd lii wa sahha an rasulillahi nii la ko waxoon an sallallahu alayhi wa sallam qaal wallahu fi awni al-abdi ma kaana al-abdu fi awni axi du moom lañ gi sànq hadise ay na Abu Hurayra biñ génn ah ci gudday mu ne wa annahu qaala man dalla ala xayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi wa annahu sallallahu alayhi wa sallam qaala man da'a ilaa hudan kaana lahu minal ajri mithlu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min ujuurihim shay'an wa annahu qaala li Aliyyin radiyallahu anhu mooy xadis bi ñu gisoon bee wees fa wallaahi la ay nooy bi ko jiitu woon di wees la ay yahdiya Allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humri na'am voilà xadis yooyu yëpp lu ñu gis fii la. voilà mooy yooyu euh, mu nekk loo xamante ne euh, tuddoon na ko foofee kon doon wax euh, loolu kon lépp looñ ci waroon a gis gisoon nañ ko xanaa buñ amee liñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy képp ko wootu ci njub te waxoon nañ la jotaay bee weesu ne wooy woote ci njub ci xam-xam lay tegu qul innama ad'u ila allah ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani yonent bi alayhi salaam borom bi nanu ko waxal ne ad'u man de ad'u damay woote ilallah ci yàlla nag waaw woote jëme ci yàlla qul hadhihi sabili mu ne ko waxal lool mooy samaw yoon sax voilà ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin ca jeexitalu suratu sayyidina wa mawlana yusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mu ne qul waxal hadihi sabili yoonu xam-xam mooy sama yoon waaw ad'u nag damay woote jëme ilallah kenn du woote yàlla teg ko ci griir ak ñàkk xam déedéet ci xam-xam lay tegu ilallah ala basira moo tax ci teg ko ci clairvoyance lu leer lool mooy xam-xam bi manuma woo nit ñi ñu ñëw ndekete man parewu ma man ci sama bopp waa yow euh, euh, bagage yi fi ne li tax ma war leen a jariñ nekku fi waaw te wolof Njaay li mu wax mooy dëgg waaw mooy garab bu la sutul sawaay du la may ker waaw garab bu la sutul manulaa may ker fii mu ne boo ñëwee fekk euh, du nawet baa ngi dugg si <laughs> xam nga euh, gerte gerte lu mu màgg màgg màgg màgg màgg yow nit ki du àgg sa uum léegi yow boo bëggee ker ak àllu bawol bi wala kajoor bi tàgg bi jër nga ñëw ci suufu benn kiiwu gerte toolu gerte toog waxuma la ci garab dafa ne de kàdd gaak wala yeneen garab yi déedéet nga ñëw ci garab ci ci gerte gi toog ci suuf yow loolu dina la keral <laughs> waaye yow <laughs> kon loolu la mooy mënoo woo nit ñi képp koo xam day woo nit ñi ne ci yàlla la leen jëme te xamul dara kooku lan la leen di dimbalee lan la leen tanee waaw <laughs> fàttali ko la Ibn doon wax radiyallahu naan xam-xam yi moom képp ku ko xamul kooku ana nan la gëne waa waa kaw ga <laughs> waaw nag sa waa kaw ga mooy ñi nga xam ne tekkiwul ne euh, mooy parce que xam-xam ba doonu foon bari voilà waaw yow xamoo xam-xamu miraas waaw yow yow yow xam-xam yu bari xamoo ko xamoo ah yu teeraateer yi manoo ko yow ana nan nga tane waa ñi nga xamante ne mooy lamda bi nan nga ko mooy tane woo dara rek waaw <laughs> waaw waaw fekk al imam al-Qurtubi moo ko doon tudd <laughs> waaw moo ko doon tudd <laughs> imaamu imaamu kii euh, doon ko jële ci imaamu Malik rahimahullah euh, ne ku manul euh, xam-xamu kii tamit mooy zakat yow xamoo zakat nu muy demee <laughs> ak faraid yi waaw yooyu yëpp xamoo ki dara waa léegi man laaj bi mooy yow ana rek fii mën a rek wax ma yow <laughs> ana lan nga tane ñi nga xam ne ñooy waa kaw ga quoi ñi nga xam ne mooy mooy lamda yi rek lañ ci jublu waaw ñi nga xamante ne nii ñoom sawaay euh, kii la mooy euh, xam-xam ñoru leen nan nga leen tane mooy dara rek taneen woo leen dara léeg-léeg nag gaa yi dañ lay magu kese waxoon nañ la ko fi waaw dañ lay magu kese soit ñuy jaar ci sant bu ñu amoon hein wala boo xamante ne seen ci seen maam rek lañuy jaare ngir di la nax <laughs> waaw waaye moom bu dee moom moom mii li mu def amul lenn lu mu fi def waaw loolu amul dara loo xam ne lu mu def loo xamante ne lu mu prouvé la palmarèsam yëpp ci palmarèsu maamam la wala baayam waaw kanta moom xawmal euh, xawmalu mu fi def waaw dara wax ne man lam yata'allam al fara'id wa talaq wal hajj wala fa bima yafdulu ahl al badiya wala waaw <laughs> te lool imaamu Malik nee na mu ngi ko doon ci Rabi'a bi sëriñam bu mag bi ibn ibn Abi Abdurrahman muy Rabi'atu ar-Ra'y <laughs> kon nag euh, en tout cas non non non euh, Rabi' leneen la doon wax kii imaam Ibn Mas'ud la voilà waaw Mutarrif moo ko jëlee ci Malik mu ne imaamu Malik ne Abdallah ibn Mas'ud doon na wax naan man lam yata'allam képp koo xam ne jàngoo ba maîtriser al-fara'id xam-xamu miraas wa talaaq ak ci laal ci ci wàllu fase takk ak fase wal hajj aj xamoo ci dara yow ñetti branches yi mooy amul draloo ci maîtriser <laughs> waa sawaay fa bi ma yafdulu alal baadiya kook lan la tanee waa kaw ga waa kaw ga nag wax naa la c'est pas que bu ñu waxee rek ngay xool ñu dëkk euh, fële bon fay ñoo ñoo jooro <laughs> wala yooyu doyet mooy déet mooy parce ñoom xam-xam ba dafa woon jege du bari ay bibliothèque du bari fu ñuy ute xam-xam ak yu mel noonu en général lool la waaw mais ça ne veut waaye waxoon nañ la li imaam ibnu Hayy Abu Hayyan daal di woon wax mooy dëgg waaw mooy al arabu ashaddu kufran wa nifaqa boobu alquran bi wax arab yooyu mooy ñi nga xam ne xamuñu seen diine même bu dee ne ci palais présidentiel la yeewoo waaw waxoon naa la ko fi ne bu dee ne eh, sénégalais yëpp ki nga xamante ne mu ngi yeewoo ca pale ba xamul diineem kooku mooy le plus grand des kaw kaw voilà <laughs> waaw kaw kaw la mooy président de tous les sénégalais mais xamul li nga xam ne mooy diine l'islam xamu ca dara ay bride xamu ci dara kooku c'est le plus grand kaw kaw de tout le de tous les temps waaw ak képp ku mel ni moom kon euh, mooy euh, qul hadhihi sabili suñu borom ne yonentu waay saa saa waxal ne lii mooy sama yoon de ad'u ila allah damay woote nag ci yàlla l'islam gii du yoon woo xam ne day jëme ci kenn ku dul yàlla waaw waaye nag ala basira bu may woo nit ñi nag ci lu leer laa koy teg ana man yonent bay saa saabu wa man ittaba'ani ak képp ku ma topp tegu sama tànk ngir di doxal li ma doonee woon mooy manoo ne yaa fi toogal yonent bay saa saabu te yow kenn ràññeewu la benn xam-xam amul benn ci fànn xam-xam yi boo mën a dimbalee nit ñi waaw wa subhaanallah wa ma ana minal kon nag euh, affaire yi mooy kon man daa ilal huda boo woote ci njub mooy ci xam-xam lay jaar léegi nag boo ko defee képp ko la ci topp mooy yow da ngay am sa pay ak pay ñu la ci topp te du wàññeeku seen pay dara te loolu waxoon na ba ilaa yawmil qiyaama ba bés péntian ah, ça veut quoi ça veut dire que kooku lahu ajrun ghayru mamnun waaw xam nga waxoon naa la dina indi xadiis bi nga xamante ne nii mooy euh, sabatun juróom-ñaar ñi nga xam ne boroom bi tabaraka wa taala euh, da leen di keral bés bi nga xam ne amul ker lu dul ci keram mu ngi ñëw ah. non non idaa maata ibnu waaw boobu laa bëgg wax moo ci tegu après moom la ciy teg bu doomu aadama bi alayhi salaam génnee àddina ay jëfam day dog ba mu des ci ñetti mbir bokkoon na ci mu tuddoon noonu ilmun yuntafa'u bi xam-xam boo xam dañ ciy jariñ mooy lii yaa woote woon ci leer ci jub nit ñi topp la ci kooku day génn àddinaam payam di ko fa fekk kooku du dog jamais kooku payam du dog ci moom kon nag loolu fadlul ilmi lëkkaaleem ak suñu buntu gëneelu xam-xam mooy mbir moo xam ne boo bëggee li gaa yi naan toogal muy dox ma ne la déet bul wax toogal muy dox mooy meur ça marche <laughs> waaw yow demal faatu ji laa wax toog fat non faatul day dox loolu moom bokk na ci branche yi nga ko mën a amee mooy xam-xam bu baax boo xam ne moom nga doon jàngale waaw kay mooy meur ça marche demal faatu ji ça va marcher waaw day dox mbir du arrêté wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi beneen xadis boo xam ne moom la ci teg muy xadis 1383 mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saalihin yad'uu lahu rawaahu muslim rahimahullahu taala kon mu teg ci xadis bii nii mooy xadis bu rëy boo xam ne romboon na te yàggoon nañ ci waaw Allahu akbar mu ne wa anhu bii mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadiis bi muy Seydina Mawlana Abu Hurayra ñaari romb ba léegi radiyallahu anhu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida maata bu faatoo ida maata bu rendre lam ibnu adama doomu sunu maam aadama alayhi salatu wassalam mooy nit ku nekk rek ku faatu ku ne lii mooy xew ci inqata day dog amaluhu ay jëfam waaw la ko doon ravitaaye ci wàllu mbaax ak jëf ak ak yiw day dog waaw yoo xam ne ci ay jëfam la doon tukkee day dog illaa min salaas lu dul xanaa loo xam ne day tukkee ci ñetti mbir sadaqatin jaariya bi ci njëkk sarax boo xam ne day wëy waaw day perpétuer di dem waaw waaw akbar mooy sarax la boo xam ne day jalgati non seulement daa jalgati mais day continuer nit ñi di ci jariñoo ginnaawam waaw sa transcende les temps en tout cas mën na transcender lu bari ci temps bi yooyu gisoon nañ ci version imam Ibnu Maaja bi na ko yonent way saa saam ginoon a yaatal foofee wu ñu waxoon la ne yooyu yëpp boo Abdullah boo seetloo mënoon nga ko dugalaat ci ñett yi waaw muy imaginer koo xamante ne nii dafa bënnu teen wala gox boo xam ne ndox àggu fa waaye waa ji li mu def comme que borom bi may na koy xéewal lépp loo xam ne études yi ci war ngir ndox mi ñu indi ko jële ko fa muy nekk branché leen ci tuyau national bi waa gox boobee mu def lu loolu lépp fay waa SDE ba ñu indi ndox mi ci village boobee wala ci gox boobee wala ci ville boobee ñépp man kee branché waaw te gaa yi doonuñ ko woon def amuñoo ndox parce que dafa cher ay millions lañ leen di laaj te ñoom mënuñu ko waa ja def loolu ëndil leen ko nag la hawla wala quwwata illa billah kooku day génn àddina ñu dëkk foofu seeni sët ñoom ci seen bopp seeni doom seeni sët sëtaat fekk ndox moomu mu ngi ñëw tey tukkee ca loolu ca liggéeyam ba mu defoon la mu fayoon ngir ñu def ko kooku mën naa dund ay millions wala cent ay centaine d'années di dem pay gi di ko fekk ca bàmmeelam allahu akbar loolu mooy sadaqa exemple sadaqatul jaariya voilà wala mu bënnu teen muy teen boo xam ne foo xam ne ut fa ndox dafa jafe am fa ndox daa jafe mu def fa kom nii nga xam ne moom la comme mbokki italien ak mbokki feneen ak feneen di def di defar ay teen euh, yoo xam ne moom lañuy ñuy def di ko Euh, euh, euh, defal village yoo xam ne dañoo naqare woon a am ndox ñu defal leen ko ñooñu noonu mooy saa bokk ci sadaqatun ya loolu nag waxoon nañ la c'est pas que yow yaay fay lib boo ci defee sa dërëm yow ci nga voilà yow participer waaw <laughs> yow ci nga dangay am loolee fekk loolu mu ngay am njariñ ci ñoom yow mooy sadaqatin jaariya bi ci tegu mu ne waaw sadaqatin jaariya benn ngoog mu ne ñaareel ah, mu ne aw ilmin yuntafa'u be wala xam-xam boo xam ne dees ciy jariñoo mooy comme lii mooy gën lëkkale mag suñu baabu fadlil ilmi mooy bokk na ci ngëneelu xam-xam suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy mbir la moo xam ne boo ko xamlee te kenn du xam nga xam nga xam nga dafa am yoo xam ne nit ki bu ko joxee day wàññeeku ci moom waaw Ah, day wàññeeku ci moom xam-xam nag kenn du ko joxe muy wàññeeku ci ci ci ka ko ka ko ka ko doon joxe déedéet day gën a yokku sax parce day gën a tax mu am ci maîtrise day gën a tax mu yàgg ci moom te tamit day gën a barkeel te day bokk na ci façon yi nga xam ne day tax nit ki du fàtte xam-xamam day xam day tax day bokk ci yi nga xamante ne nii mooy da nit ki du fàtte xam-xamam loolu da cee bokk mooy lan mooy di ko di di ko di ko di ko jàngale di ko réviser te di ko jëfe waaw di ko xam xamle nag benn la ci moyens yooyee kon nag mu ngi noonee waaw aw waw ilmin yuntafa'u bi wala xam-xam boo xamante ne nii aw xam-xam boo xamante ne moom lay jariñoo kon mooy suñu lëkkaal yi ak suñu bunt bi aw walla wala boog waladin doom saalihin ju baax yad'u la boo xam ne da koy ñaanal loolu waxoon nañ la côté ñaan googu mooy lu tëb lu lëkkoog moom lëkkalook moom mais kenn ci mbokk jullit yi romb ci ay almeer yoo xam ne xamu leen sax ñaanal leen li nga xamante ne nii mooy mooy mooy li nga xamante ne nii mooy yiiw ñaanal leen yàlla yërëm leen loolu yàlla da koy nangu insha allah bu nangoo ñaanu kookee te da koy fekk waaw mais waxoon nañ la yonent bay saa saam dane dane nit ki nit ki jëfam ah, ah, ah, doom ju nekk la ngay jëf ci sa baay la bokk waaw waaw wa inna min kasbil mar'i ah wa inna amala wa inna al walada min kasbi abiih wala aw lu mel noonu aw kama qaala alayhi salatu wassalam ken ki nga xamante ne mooy nit ki jëfam fàgguteefam doom ji loolu ci liggéeyu baayam la bokk mooy boo defee lu baax mooy kooku day mel ni branche la bu lu tax lu lu lu takke ci yow lu lu faqe ci yow di def lu baax sa baax yi di continuer voilà moo tax walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay voilà borom bi ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla wattaba'athum te mu topp leen dhurriyyatuhum seen njaboot bi ci yiiw ci ngëm yàlla waaw moo tax bu ëllëgee damay leen di tra damay yëkkati ñee ci jaay ñee ca des moo xam bu dee doom ya ñoo gën a kawe seen maam ma xëcc seen maam bu dee seen maam ma xëcc sët ak doom ya waaw ndax loolu dafa am solo aw ilmin aw waladin salihin yad'u la loolu nag waxoon nañ la du yooy kese même bu dee ne eh, riwaay imam Ibn Maaja bi tuddoon loolu yëpp manoon nañ ko dollu tasoon na ko foofu waaye mënoon nañ ko delloo ci waaye gisoon nañ fi hadis boo xam ne dafa bokk ci yi nga xamante ne nii mooy salaas bi nekkul loo xam ne mafhum la boo xam ne da nga ciy jàpp ne ah kon lii xam nga waxoon nañ la imaamu Suyuti rahimahullah wayoon na ko ci hadith yi wax yooyu waaye bii nii tudd ko woon te ñu nit bañ ko doon gis bii nii boole wuñ ko ci woon mooy hadith biñ gisoon keroog mille deux cent quatre-vingt-onze euh, ci baabu fadlil jihaad yi lañ ko gisoon muy hadith bi nga xam ne mooy bu Seydina wa Mawlana Salman abul Islam al Farisi radiyallahu ta'ala anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ribaatu yawmin wa layla xayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi wa in maata fiihi ujriya alayhi amaluhu alladhi kaana ya'mal wa ujriya alayhi rizquhu wa amina min al-fattaan waaw gisoon nañ xadis boobu ne ñooñu kooku ci la ki nga xamante ne nii moom bu génnee àddina ay jëfam du dog bokk na ci waa ji Seydina Salmaanu al-Faarisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naan ribaatu yawmin takku ca frontière yi nga xam ne dafa vulnérable ya noon ya mën a jaare dal ci réewum julli wala yàq lu bari nga takku fa nekk foofee bés walay la ak guddi xayrun moo gën min siyaami shahrin ci woor gu weer ba mat sëkk wa qiyaamihi ak tamit bi ci taxaw woore woo xam ne dañ koy jël di woor bëccëg yi di taxaw di naafilu guddi yi loolu def lee benn guddeeg bëccëg moo te kooku wa in bu faatoo fiihi ca loolee mu nekk ujri yi amalu dañuy dawal ci kawam jëfam alladhi kaana amal ba mu doon jëf mooy bu faatoo sax du tax mu arrêté voilà wa ya ba pare ñu dawal ci kaw alayhi rizquhu mooy wërsëgam gi ko borom bi di wërsëgal fa mu ne ca bàmmeel ak yoo yële leer yaag tubb yaag lépp branché ko ci àjjana wa amina te dina ko muccal minal fattaan ci li nga xam ne mooy euh, tartari les affres de des du ak li nga xam ne mooy laaju bàmmeel gu targoogee dees na ko muccal ba mi nga xamante ne mooy ak laajam dina jaar yooyu wala sax du leen gis kon kii bokk na ci ñi nga xam ne ar-rabitu eh, eh, eh, fii sabilillah kooku bu faatoo ay ay ay ay ay jëfam du dog ujri alayhi amal dañuy dawal ci kawam ay jëfam waaw <laughs> voilà <laughs> waaw te te ribaat bi waa ji xam nga mujaahid bi moom moo gën a a tar ci mbir mi moom moom mu nga jàkkaarloog noonu ba voilà di di kooku xoolal kooku tamit bu faatoo moo tax borom bi ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun voilà bu leen yaakaar mukk ñi nga xam ne def leen a faat ci yoonu yàlla waaw waxoon naa la nag ci yoonu yàlla de faat ci fii sabili seenum réew non yoonu seenum réew fan waaw ñun lee les américains dañ ñoo laal te dañ naw yëpp yëfi caaxaan la déedéet waaye fii sabilillahi ñorom bi ne bu leen leen jàppe ne dañoo faatu de li am ba des mooy ñoom ñu ngay dund fa seen boroom waaw ñu leen di wërsëgal kon nag affaire baa ngi noonu walillahi alhamdu walillahi alhamdu wal minna kon loolu lu am am solo la quoi ah loolu lu am am solo la eh, kon gi gis ngëneelu li nga xam ne mooy xam-xam boo xam ne bu nit ki xamle waaw ci ay ay ay ay ay téere yu mu bind waaye ay nit ñu mu formé xamal leen diine waaw tax nekkuñ ci wiir gi nga xam ne moo fees ci àddina gindeeku ba pare gi gindi ñeneen ay ramification la waaw kooku képp ku mu gindi yow ma doon cosaan bi day dellu ci yow waaw Allahu akbar te du leen wàññil dara waaw kon loolu ak te loolu waxoon naa la mooy nga xamal nit loo xamante ne manu ko woon a ñàkk xam ci diini mais ni mu koy defee baaxul pratique quotidienne am yow ci nga léegi am ñeneen ñu ngi ko jàngal jàngal ko ay doomam ay doomam jàngal ko seeni doom seeni sët naka noonu muy perpétuer bañ xam nii la ñuy jàppe exactement mooy li yeneen saasam doon jàngale yow kooku mooy ne yow loolu day daw ci yow même bu dee génn nga àddina ay génération génération wallahu taala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi ah hadis bi euh, euh, foog naa waxuñ fan lañ ko gisoon neuf cent voilà hadis neuf cent quarante ñu ko gise woon muy euh, chapitre bi nga xam ne moom la kii defoon muy chapitre cent soixante deux baabu sadaqati anil mayyit wa du'a ila foofu la ñu ko gise woon hadis bi na la woon dina ñëwaat hadis mille trois cent quatre-vingt-trois mu ngi nii wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz rahimahullah mu ndil ñu beneen xaalis boo xam ne moom itam daal di ñu kaawoon a gisoon nañu ka hmm? voilà yii nii yëpp waxoon naa la ko yoo xam ne yi ñu gisoon na mooy nag dernier yoo xamante ne ci ñu gisoon ah sinon après nag ñu daal di dugg nag ci yoo xam ne mooy yees yees masul woon a gis la voilà ba ni nga xam ne euh, noonu la téere bi di jeex même bu dee am na benn boo xam ne dinaa la ko wax niroo naag boo xam ne buñ jóge sànk bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi mu naan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna boobu noonu moom dinañ gis beneen saxaaba bu ko ëndi voilà boo xam ne mm, dina wax loolu début hadith bi loolu waaye loolu insha allah dinañ ci mooy kon bu mujj boo xam ne bu ñu gisoon la mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi ta'ala wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman rawaahu tirmidiyu rahimahullah wa qaala xadiisun xasan qawluhu wa maa waalaahu ay taa'ata Allah kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala moo dil ñu xadiis bu màgg bu màgg màgg màgg màgg màgg màgg walillaahi alhamdu wal minna waaw mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom sayyidina wa mawlana abu hurayra bale radiyallahu anhu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu naan ad-dunya àddina mal'una lu ñu rëbb la waaw waaye du moom kese mal'unun ma fiha rëbbees nañ lépp nekk ci biir àddina illaa ndere ba mu des zikrallah tudd yàlla taala mi kawete yéegut wamaa waalaa ak li nga xam ne moo lëkkaloog tudd yàlla imaamu Nawawi rahimahullah mu ne qawlu wamaa waalaa ay taatullah mu ne li lëkkaloog moom tey ànd ak moom loolu mooy mooy topp yàlla la voilà mooy taatullah topp yàlla la voilà mu ne waa aliman waaye rëbb nañ àddina ak lépp lu ci biir ba mu des kon tudd yàlla ak la muy ngóog moom waa aliman waaye it ba mu des boroom xam-xam ci yàlla wa mutaallima wala koo xam ne day sàkku xam-xam waaw kii joxe xam-xam kooku génne nañu ko ci xam-xamu diine boo xam ne yàllaa tax sinon bu dee ne xam-xamu la sax xam ne yàlla taxut yow loolu taxulaa mucc fen waaw aw da dinañ gis fii ci biir problème ki nga xam ne mooy kiy ut sàkku xam-xam boo xam ne xam-xamu yàlla la loo xam ne yàllaa ko ne ngir nit ñi jariñoo ci yow nga koy jaaj yow nga koy ut lu wuteeg yàlla tax yow lan moo la ciy dal Allahu akbar menaces yi nga xam ne moom la ci yonente bay saar saa wax bu dee ne borom bi fay na la loolee waaw te loolu nañ koy xadis mille trois cent quatre-vingt-onze insha allahu taala si xadis muy sayyidina Abu Hurayra mi ba léegi wallahu taala alam léegi kon ñetti ñii daal la yonent way saa saam settee ci rëbb googee àddina guñ ko rëbb ak lépp lu ne ci àddina tudd yàlla ak la méngoog àddina ak ak tudd yàlla Allahu akbar ah lépp lu yàlla loolu génn na ci parce looloo tax yàlla bind ñu ni waali man ka nga xam ne mooy xamle nan lañuy tuddee yàlla te tudd yàlla du ci kàddu kese voilà ci jëf tudd yàlla yi gën a rëy mooy yow yàlla jaamu yàlla gëm ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma jinne nit lu dul ngir ñu jaamu ma yow li nekk ci loolu mooy tudd yàlla la gu gën a rëy waaw booy julli ah wazkur rabbaka ida ida nasiit voilà boo fàttee julli tuddal sa borom mooy jógal nga defi ko waaw wala zikrullahi akbar tudd yàlla gi ngay tudd ci biir julli moo gën man fuuf mouvement yi ngay def kese kon mooy wa aqimi salata li zikri taxawalal boo booba fàttale ko wala saa ko fàttale ko wala ngir di ma fàttale ko kon kay loolu mooy yooyu yàlla teg la bu woor jotee su tudd yàlla ramadan tudd yàlla gi gën mag mooy nan lay mooy nga nekk ci bu aj jotee yàlla may la lépp loo ko defeek santé gi lépp mooy tudd yàlla gi gën a mag mooy nga dem defi ko ainsi de suite jàpp ko ci loolee kon ka lay xamal loolee nan lañ koy defe muy boroom xam-xam bi wala kay sàkku nan xam nan la ñuy defe yooyee ak nan la ñuy jegee yàlla xam-xam yi nga xam ne ñoo jóge ci yàlla waaw kay ñii kese ñoo ci mucc waaw ci rëbb goog nga xam ne moom la yàlla rëbb àddina moom la rëbb la ca biir nga gis ne kon lool mooy àddina saa yëga di maan yi waaw alxaafiluuna seen àddina mooy lii waaw wala takun minal ghafilin moo tax borom bi doon wax yeneen way saa saam waaye jullit bi ci gannaawam ngal la bul bokk ci ñi nga xam ne ay saama yëg di man lañ allahu akbar kon nag kon nag affaire baa ngi noonee voilà loolu lu ama am solo waaw mooy innamal euh, xayaatu dunya innamal xayaatu dunya la'ibun wa lahwun loolu mooy loolu mooy addinaay jaaxankat <laughs> xam nga ne moos addinaay euh, saxaaba yi nekk loolu la'ibun wa lahwun xaasaahum ak nit ñu baax ñi waaw àddina boo teguwul ci li yàlla tegu wax mooy lii la lii mooy àddina boo ci bëggee génn nag fokk nga génn ci cadre boobu suuf sa bopp ci li nga xam ne moom la ma kaana alayhi rasulullah li nga xam ne ci la ne woon ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam est-ce googu àddina waaw moo tax dundam ñi barkeel borom bi di wàcc dund googee la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun wat naa ko yow yonent bay saa saa si sa dund waaw ba pare mu wat ci dundam waaw wal asr waat naa ci sa dund yow yonent bay saa saab voilà boo bëggee nag sa dund barkeel ba borom bi man kee waat mooy nga tegu ci li yonent bay saa saab ne woon <laughs> mu ngi noonu voilà kooku moom àddina am du lu ñu waaw mais képp koo xam ne moom lii kooku àddina rëbb nañ ko ak la ne ci biir ak lépp loo xam ne ca la ne yàlla rëbb na ko mal'unun ad ma fiha illa dhikra ta'ala wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima muy hadis boobu al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mooy ko solo woon hadis boobu nag ñu ngi koy si woon quatre cent soixante-dix-huit Allah hadis boobu foofu lañ ko gisee woon muy chapitre cinquante cinq baabu fadli zuhdi fi dunya wal hasi ala taqalluli minha wa fadlil faqr wa an abi hurayra la waxoon radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa inna ad-dunya mal'una alaa waaye alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa fattar ñi leen nopp yi ma wax ak yéen ngeen dégg ad-dunya addina gii de mal'una lu ñu rëbb la wa mal'unun ma fiha dëgg-dëgg rëbbees nañ lépp lu nekk ci biiram illaa dhikrallahi ta'ala ba mu des tudd yàlla mi kawe te yéegul wa ma wala ak lépp luy lëkkaloo tudd yàlla wa aliman ak boroom xam-xam wa muta'allima ak koo xamante ni kooku it seetee nañ ko kuy sàkku xam-xam mu ngi noonee muy science religieuse yi gën a tax ñuy wax waaye ci l'islam amul science euh, profane waaye fii yi nga xam ne ñooy nday xam-xam yi mooy xam-xam bi nga xam ne moo lay jëme ci sa boroom voilà loolu la boo tàmbalee boobu yépp day ubbeeku day simple te tamit da ngay day nekk jaamu yàlla ci yow mais bu dee da ngaa di ci yii nga xam ne ñooy science yi nga xam ne ñoo tax nan ngay jaamoo yàlla nga nekk ci yeneen yi mooy boo paree di nga rëccu sa dund waaw yow di nga rëccu sa dund bala ngaa dee ngay commencer euh, sa tuxbirukal ayyaamu annaka la'ibun waaw yow yow de toute façon gis nga bés ñoo lay xabaare que ne yow caaxaankat nga woon ak fokkat nga woon waaw da doon perte temps waaw da doon caaxaan loolu moom bés yi ñoo la koy wan ñoo la koy xabaare waaw di nga ko rëccu de nga xam ne man mii ndekete yoo ci leneen laa ne woon wallahu taala alam kon nag foofu la ñuy yem tay mooy xadis yooyu nga xam ne ñoom lañ gisoon bii di ñëw nag ñu gis xadis boo xam ne moom bu sayyidina mawlana anas radiyallahu taala anhu wa arda moom masuñu koo gis insha allah ak yi ci tegu yëpp